ki ñu ko doon nettali li abu shurayh al-adawiyu al thum al-xuzaa'iyu al-adawiyu thumma al-ka'bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ci jataay bii weesu ñu ngi gisoon xadiis boobu nga xam ne moom moo ko nettali waaye riwaaye imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullahi alayhi wa ala abiihi gisoon nañ keroog bi waa xuzaa kenn ci ñoom reyee kenn ci waa ci waa hudayl seydina abu shurayh radiyallahu taala anhu nee ma gis ko mu mer mer goo xam ne masumaa gis mu mero noonu moom aleyhi salaatu wassalaam waaw ba pare mu wax ormay albaladul xaraam ormay makkatal mukarrama ñoŋ gu ko suñu boroom subhaanahu wa ñoŋal def ko sanctuaire ba kenn du fi dagg garab kenn du fi rey nit ah, yii yépp ay masala yoo xam ne comme niñ baaxoo def incha allah dinañ ko def ci fin wu ci njàngat yi waaye duñu ci yàgg noonu ndax wax yi da cee xaw a bari fi mu doon gën yellool mooy ci kutubul ahkaam téere yi nga xam ne dañ ci wax al ahkaamul fiqhiyya comme ko tudd nañ ko dinañ ci gis lenn ci masaa'il yi insha allahu taala kon waxoon nañ ne dañuy gisaale riwaaya imaamul yi rahmatullah alayhi bi nga xam ne tamit imaamu muslim ibnul xajjaaj alqushayri an naysaabuuri rahmatullahi alayhi daldi na koy solo nga xam ne même càllale la imaam al buxaari même càllale ak li nga xam ne mooy càllale imaam ibn isxaaq ndax buñ fàttale ko imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullah alayhi dane woon wa xaddatani saciid ibn abi saciidin al-maqburi an abi shurayxin al-xuzaaci mu ne woon wa xaddatani nettali na ma saciid ibn abi saciidin al-maqburi mu ne sama sëriñ moo ma nettali man imaam ibn isxaaq di saciid di doomi abi saciidin al-maqburi raxmatullahi alayhima an abi shurayh al-xuzaa'i mu jële ci seydina abu shurayh alxuzaa'i radiyallahu taala anhu wa arda xoola riwaay imaam ibn isxaaq imaam albuxaari yi bi te tuddoon nañ ko jataay bii weesu mu ne moom imaam albuxaari yi ci baabu laa yu'dadu shajarul xarami bunt bi muy wax ne kenn du dagg garab garabu alxaramul makki yu màkke yi foofale mu ne xaddatanaa qutayba qaala xaddatanaa laytu voilà à partir de fii nag mooy ci ki imaam ibn isxaaq jële foofu noonu lay dem ba ci càllale bi an Saciid ibn abi Saciid al-Maqburi an abi Shurayh al-Adawi kon imaam al buxaari raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa qutayba al bughlaani mu ne xaddatanaa nettali nañu qutayba imaam qutayba ibn sa'id qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu allaytu di allaytu ibn sa'd imaamu ahli misr aalimu misr an Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi mu jëlee ci Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi mi imaam Ibn Isxaaq jëlee. an Abi Shurayh al-Adawi mu jëlee ci Abu Shurayh al-Adawi léegi mu ne moom Abu Shurayh radiyallahu anhu annahu qaala li Amr ibn Saïd wa huwa yab'athu al-bu'uutha ilaa Makka dafa wax Amr ibn Sa'id ibn Abi al-Aas ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Umayya al-Ashdaq moom moo siiwe ci al-Ashdaq mu ne ko mu ne moom mu wax ko moom wax Abu Amr ibn Sa'id fekk mu ngi yónnee di yebal armée ila Makka Makka waxoon nañ la ci jotaay bii weesu ko ne moom moo newoon gouverneur u Yazid ibn Muawiya foofu la ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu afdalu salaati wassalaam léegi nga ne mais mais mais comment la nekk gouverneur u mais xalifa bi newul woon Médina xalifa jullit ñi <laughs> xam nga loolu laaj la <laughs> ndax eh bon yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu fi jógee Seydina Abu Bakar fu mu ne woon Medina la ne woon ñu ne la waaw mais Seydina Omar ne woon moo fu mu ne woon Medina ñoom ñépp sax fa lañ mu ne woon la ne woon nan la waaw fa njëkkoon a ne mais après nekkatu fa woon dafa demoon Kuufa fa la ko waaju yiis ja daal di faate waaw waaw ca la ko waaju yiis ja daal di faate fekk muy comme niñ ko gisoon ci tarjama muy soññ nit ñi ñuy julli fajar ci la ko eh, waaju yiis ja daal di rey comme nañ ko gisoon ñu ne na nag léegi euh, um, euh, kon Seydina Ali ibn Abi Taalib moom feew xilaafaam Kuufa la ko paase léegi ap après moom Seydina Al Hasan dafa mujj séddee affaire bi jox ko Seydina Muawiya Seydina Muawiya moom fan la ne woon Sham Dimashq Sham lañ ne woon loolu moo tax mooy capital bi dafa mujjoon nekk Damas xalifa bi Damas la ne moo tax Yazid mii nga xam ne baayam moo moo ko moo ne woon pour moo moo ko euh, voilà prince héritier loolu laa fàtte woon jotaay bii weesu mooy liñ naan ni moo ko def prince héritier nga xam ne mooy bu ma génnee àddina moom moo may moo moo mooy nekk xalifa wax ñu jaayanteeg moom am ñoo xam ne d'accord ñu voilà parmi eux Seydina Abdallah ibn az moom mu mujj nekk xalifa nekk Makka jiite Makka ne moom àndul ci loolu reconnaîtrewul Yazid ibn Muawiya comme xalifa léegi waxoon nañ loolu moo taxoon. ki nga xam ne moo doon gouverneur bi toogaloon Yasid nag newoon di Amr ibn Sa'id al-Ashdaq newoon Medina muy waajal ginnaaw ginnaaw bi bi ñu matee foofu <laughs> waaw ndax waa Medina moom dañ leen dañ ceeray ñu bari waaw saxaaba yu bari faatu nañ ci ci le fait lan moo tax déggaluñ mooy <laughs> par force ngeen nangu ne kii moo leen jiite waaw léegi nag ka ko fa toogal nag mu ne ko nag léegi dama lay sant man Yazid le xalif nga jublu Makka ndax am na dissident bu fa ne ni Abdallah Seydina Abdallah bi muy waajal nag armée yi xam nga ci jotaay bee weesu riwaa imaam ibn Isxaaq bi dane Amr ibn Zubayr la la ko wax ndax Amr ibn Zubayr moom moo jiite woon armée yi Amr ibn Sa'id mii nekkoon gouverneur Yazid newoon Medina doon waajal ba Amr ibn Zubayr di frère Seydina Abdullah ibn Zubayr moom moo ko jiite woon léegi nag waxoon nañ la nan lañ koy boolee mooy dafa gis kii wax moom gouverneur bi ne ko ah gis naa la ngay yebal ci lool nag la ñu gis tey mu dem gis ki ki mu jiital mu jiite armée bi mu wax ak moom ne gis nañ tontu loom ko tontu woon waaw mooy ci waxi wolof insarif ayyuha shaykh mooy jógal fële toppal fële paa bi fa nahnu a'lamu bi hurmatiha mink ñun ñoo la gën a xam ormaay Makka ko yow waaw loolu la tontoon muy une réponse sèche une réponse sèche boo xam ne kenn du ko tontu boroom xam-xam rawatina koo xam ne deful lu dul jottali loo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne le woon noonu jottali leen ma sama kàddu waaw léegi nag Seydina Abu Shuraih nee na mu dem nag ci le gouverneur mi nga xam ne moom mooy defar moom mooy yónnee armée yi moo tax mu ne dafa wax Amr ibn Sa'id al-Ashdaq wa huwa yab'athu al-bu'utha ila Makka fekk mu ngi yónnee armée yi Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman mu ne ko i'dhan li ayyuha al uxaddithuka qawlan qaama bihi rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam lil ghadi min yawmi al-fathi fa sami'athu udhunaaya wa wa'aahu qalbi wa absarathu aynaaya hiina takallama bihi mu ñëw ci la gouverneur miy waajal armée yi ngir dal ci waa Makka zaadaha Allahu sharafa xoolal ci teggin yi izan lii mu ñëw ne ko izan lii ayyuhal amir maa ngi lay ñaan nga may ma permission yow njiit bi yow monsieur le gouverneur yow suñu njiit ndax moo jiite woon Médina izan lii maa ngi lay ñaan permission uhaddithak uhaddithka ma daal di lay nettali qawlan wax joo xam ne kaddu goo xam ne qaama bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil ghadi min yawm al fath wax joo xam ne laa la bëgg a jottali yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko taxawe woon wax ko ca suba ga bés ba nga xamante ne nii ci lañ ubbi Makka ca lendemain ba ca suba ga mu ne ko man abu shurayh al-adawi fa sami'athu udhunaya wax jooju yonent bi aleyhi salaatu salaam wax discours boobale sama ñaari nopp yii dégg nañu ko wa wa'ahu qalbi sama xol daldi koy takk wa absaratu aynaaya ba muy wax maa ngi na ko jàkk alayhi salaatu wassalaam di ko xool ndax attention bu ma def ci wax ji mu doon wax xiina takallama be keroog bi nga xam ne ci la doon génne ci ñaari tuñam yu tedd yi alayhi salaatu wassalaam wax ji ma la bëgg a jottali yow abu yow amr ibn sa'id al amir waaw akbar idan li ayyuha al amir kii saxaaba la neewul ne man darajaay saxaaba yi gi ma yor kenn amu ku dul sama mbokki saxaaba yi du ma fi nekk nag gone bu ndaw boo xam ne bi mu juddoo yàggut di ma fontoo waaw même bu dee gouverneur la ma ne eh booy neewu ko booy ah. neewu ko booy ndax boo nee booy boo mooywul yow keroog la lay liquider même bu dee am nga fitam mooy message bi nga bëgg a jàllale du jàll waaw moo tax ay teggin dafa baax am na ñoo xam ne kenn manula dute ci seenu bëgg sunna boo leen gisee ak seenu dund niñ koy mënee ak bëgg xam-xam di jéem a roy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci zaahir ni mu doon dunde ni mu doon solo waaye di jéem daal liñ ci man ak tamit ci biir di jéem li man def waaye léeg-léeg nga gis ci ñoo xam ne ñoom jikko yi moo leen manqué aadaab yi teggin yi moo leen manqué ba buñ gisee kuñ naan sëriñ sax ñoo xam ne di dañ koy wax nga teraanga ak tamit ngir lool la ñoom waa ji duñu ko woowe sëriñ ndax parce que bon waaye yow nii daal la tudd nii lañ koy woowe nii la tudd nii la waxoon na masoon naa leen fa koo xam ne ak a jàmbaare man xam naa ko mais par exemple euh, sëñ baabakar si radiyallahu anhu moom bu koy Babacar lay wax quoi xam nga loolu pour wane ne moom waru fi nekk di di di joxe benn màggaay bu mu koy wanal parce que gis na gaay yi di ko def quoi ñi mu xam ne jàpp na ne wax bidaa lañ ay niti bidaa walla léegi ñoom ñoo koy woowe sëriñ kon man duma ko woowe sëriñ Babacar laa koy woowe ndax Abu Bakar wala loolu Babacar si xam nga loolu rien dégg ko rek dafa neexul a dégg ci nopp ndax duy teggin duy teggin dara moom nag foog na ne du du du du intention bu baaxul la ma moom pour moom ci noonu ci lay topp mu ngi topp sunna alors que loolu gisoon nañ yi ñu doon gis yonent yi alayhi salaam doon ko yónni ñoom Qaysar ñoom Kisra mais man ak faru Qay Kisra ana kan moo gën a nekk yéeféer Kisra Khosrowe kan moo ko gën a nekk yéeféer laa wax Qaysar mi nga xam ni César Hiraql la mi gis mu leer xam ne lii way dëgg mu toog tokki kan moo ko gin a kàccoor Muqawqis ñooñu ñëpp di yéeféer yu pire mais yonent ma lay sarsam ba mu leen doon bind waxoon nañ la ko neewul min Muhammadin abdullahi wa rasuli sallallahu wa sallam ila Qaysar xinziiru Rum waxul lool de lettre bii mu ngi bàyyeekoo ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu bi yàlla di ndawam ilaa Qaysar mu ngi koy bind di ko destiné Qaysar le cochon des des Romains waxul loolu non non non waxul ilaa Kisra kalbur furs waxul loolu tamit de non mais li mu wax ilaa Qaysar azim ar-Rum ilaa Kisra azim azim Faris Allahu akbar loolu mooy teggi ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam lettre bi mu ngi jóge ci man seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla di jaamam ma koy yónni kan kisra kilifaay ku màgg gi nga xam ne moom la waa rok waa perse yi di màgga di ka màgg ci ñoom di seen kilifa loolu la man lu lu lu président américain lu ma soof soof soof man roy yonent bi aleyhi salaatu wa salaam a tax président Trump laa koy woowe xanaa ma bañ cee bàyyi xel rek ne Trump mais ma ci bàyyee xel dama naan président Trump même bu dee ne li muy def dara neexum ñu ci waaw te man il fallait pas attendre à autre chose parce ku gëm li mu moom li mu gëm lay def léegi nag en tant que musulman yow waroo fee nekk di jooy ci biéeféer bu gëm li mu gëm di def li muy def yow kay yaa war a seet sa bopp lan moo tax yow li nga gëm appliqué woo ko waaw loolu foofu la problème bi ne lu ma soof soof président la <laughs> kilifa la yonent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam lan la ko suñu boroom wax ba mu ko yónni moo frère am Seydina Haarun idhaba ila Fir'awn waaw fa quulaa la idhaba ila Fir'awna innahu tagha fa quulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Allahu akbar suñu boroom ne Seydina Muusa ak Seydina Haarun ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaatu wassalaam idhabaa dem leen ñaar ilaa firawna innahu tagha dem leen ci firawna le pharaon parce que na les bornes ci mbon waaw dépassé na limite yi déel buñ ko déel mu mu mu ko li yàllaay bañ tere yépp lay def dem leen nag ci kooku xoolal koo xam ne buur yàlla moom wax na leen dàmbale ni mel mooy ne nit la koo xam ne vraiment il excelle il excelle il excelle dans mbonte non mbonte moom moo ci moom moom moom da cee dépassé mooy li ngay gis naan waa ji ku bon la moom superlatif la ci am waaw mu ne leen nag ci kooku laa leen yónni waaye bu ngeen demee mu leen na ko yow toolim bi nga doon ku beew ki déglul li sa borom di wax déedéet kenn du waxe noonu déedéet kenn du kilifa sax doo ko wax lool mu ne leen idhaba dem leen yéen ñaar ila firawna ci firawna innahu ndax dëgg-dëgg moom taxaa dépassé na les bornes beew na de faquulaa bu ngeen demee nag na ngeen ko parole wax ak moom xawlan wax joo xam ne lay nan ju nooy lay doon amaana dina tax mu fàttali ko jël ci ragal yàlla loolu loolu mooy xikma loolu mooy sagesse loolu la yonent bi alayhi salaatu def gis nañ waa Quraysh toogul naan leen yaa kafara yaa marada sawfa ya sa sa alaanu sawfa yu'adhibukum rabbukum déedéet wax yu neex la leen doon wax bu jaree xupp mu xupp leen waaye doo ci dégg kenn mu koy mu koy ñàkke teggin wala mu koy wax wax joo xamante ne jaaduwul du ko teg palaasam sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax na ci sahih imam Muslim ci muqaddima bi yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu jàngal ñuy wàcce nit ñi seen place waaw ku nekk ca kaw ñu bala ca kaw président nga président nga ministre nga ministre ambassadeur ñu ne la son excellence lum ñuy wàññi lan lan la lay wàññi yow mais pour wan ne man kii faalew ko mais loolu ban njariñ la waaw yow sa frère bu nekkee ministre sax nay nga koo wax monsieur le ministre booy naan ko booy ci biir mbooloo yi xam nga loolu di wan kii da ngaa moom wala kii loolu ban njariñ la ne ko monsieur le ministre nan lay wàññi da lay yokku mu jeex. def ko ngir roy yonent bi alayhi salaatu salaam bu ko def ngir dunguru kenn walla nekk lees botu kenn def ko ngir lan ah lii de mooy teggin yu ñu yonent bi alayhi salaatu salaam teg te moom mooy ki nga xam ne moom la suñu boroom wax ne wa innaka la ala xuluqin azim akbar wa innaka dëgg-dëgg yow sallallahu alayhi wa sallam la ala xuluqin azim Euh, euh, jikko yu yu màgg yi yu baax yi te tedd yi te rafet buñ ko gam-gam la woon akub château yow yaa leen tiim paa yaw ci ñoom nga bokk non yaa leen féete kaw yaa leen chapeauté allahu akbar kon loolu la gis nga saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom it ñu jàng lool ci yonent mi alayhi salaatu wa jàpp ko ba Seydina Euh, euh, euh, al al Abu Shurayh al-Khuzaa'i al-Adawi radiyallahu anhu mu ne idan lii koo xam ne temps yi xam nga ñii nii ñii nii jiite ñii nii nii nii nii jamono jii nii année soixante bi Seydina Muawiya génne àdduna mais mooy gis nga ñooñu gouverneur yooyu yoo yoon jiite mais Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mais jamono jooj la doon ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala yàlla bu mu ko fekke ndax yonent ma lay sax xam xamaloon na leen ne boobu bu ñëwee ñoo xam ne xoolal mais ñoo suuxat lislaam ak seen deret fu ne dem nañ fa waaw coono gu ne ngar dajju nañ ko ngar bàjjoo nañ ko ngir lislaam jëm kanam jamono ja nga xam ne ñoom abu jëlin di leen xeex lu ne ñu daj ko ñu daj ko romain yi di leen tëkku kaysar di leen tëkku xusaa di leen waa waa waa waa banu qurayza di leen tëkku xaybar di leen tëkku waa ghatafan di leen tëkku di xeex ñoom ñu bari faatu ci ñii ame ci ay blessures yu indélébiles yoo xam ne du deñ ba faw ñu def loolu ay après ba l'islam bi daj jaziratul arab bay dugg ci yeneen al bilaadul fursi wa hindi wa sindi bilaadul sindi wal hindi mu dugg foofu yépp dem Afrique fu ne Europe commencé bi mais ay ay Abrizijaan ay ay ay ay Ouzbékistan ay Bukhara foofu noonu yépp léegi yéen ñoom ñu mujj saxaaba yooyu ñi leen jiite nekk ñoo xam ne bark biñ juddoo yàggul yor nguur yi ji yor ko di def di foowe diine ji ñenn ñi pas ñépp mais ñu bari ci ñoom te kenn ñemewul a wax ku wax ñu dagg sa làmmiñ waaw amsaalu al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi nga xam ne dañ naan li mu rey ci ci saxaaba kenn xamul lum toll ci bariwaay laa bëgg a wax moo tax ba muy kii Seydina Anas Seydina Anas da ko boole doon ko tëkku da koo booleeg xalifa bi xalifa bi daal di koy yemale palaasam yow xoolal ñooñu ñu di mooy li ñu def lépp mujj foofu mais xoolal kum ci doonoon ci ñun non nañ imaginer rek mooy les combats futiles yi gars yi wax fii ay révolution bi c'était nous yow ngeen def lépp après ngeen pare am ñoo xam ne ñoo jóge fee jiite lépp bu ku yëngu ñu rëq sa ñu nan ngeen di def mais saxaaba yi radiyallahu anhum yonent bi alayhi salaatu jàngalool na leen as-sabr comme la mu waxoon waa lansaar <laughs> di ngeen gis ginnaaw man ay mbir yu bari waaw yu yéeme mais nag na ngeen muñ ba ni ngeen may fekke ci sama mbalkami sama xawdu bi maa leen di nàndal foofu laa leen di jox kii mooy mbir yi dina l'islam dina tasaaroo am doole yéen nag du ngeen ci am lu bari malgré ni yéen presque yéenay lépp l'islam du ngeen am poste yi duñ leen du nekku ngeen boroom ndomba tànk yi du ngeen ko doon bu keroogee te bu xare ñëwee ngeen jóg lu ne mais ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom pour yàllaa tax ñuy def mu ne leen muñ leen maa ngi leen di xaar ci sama mbalka ma wuute nag ki nga xam ne ba mu déggee ñuy wax mbaaxu julli naafila ba mu ko defee deux jours lay xaar buur yàlla defal ko ay miracle ubbil ko problème am yi mu am ci wàllu àddina yépp mu réglé wu ndax jàpp na ne parce moom julli na nag deux gudd yoo xam ne naafila ci nag nag na ci nag wax dëgg yàlla nag jot na nag buur yàlla nag xool ci loolu daal di koy fajal ay soxlaam yàlla la yàlla xasaar yàlla allah ay way jële jamono seydna abu shurayh jànge ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw mu wax kii nga xam ne nekk gouverneur mais gis nga gaay yi eh. <laughs> gis nga gaay yi <laughs> seet eh, xam nga Amr ibn Zubayr moom dafa am ñoo xam ne da leen a du mbooloo moo xam ne daf leen a duma woon ci waa Medina teg leen mbugal yu tar ndax lan dafa jàpp ne ñii frère am lañ àndal di Abdallah ibn Zubayr mu nekk Makka ñoom ay sympathisant wam lañu waaw ñu teg leen ay punition yu tar Amr ibn Sa'id moom al ashdaq kenn waxuli mbiram moom moo jiite woon sax mbir ya sauf que kii moo ne woon bras armé malgré loolu euh, ndax xam nga gaa yi seen seen opération bii dafa échoué loolu taxu ñoo jóg mais bon histoire bi mooy ñoom dañoo échoué ndax àndunu Zubayr ci boppam bam mu demee dañ koo jàpp Seydina Abdullah ibn Zubayr dafa na ko nuus gars yi dañ koo jàpp ñu daal di koy tëj kaso léegi comme que dafa duma woon ay nit Medina teg leen ay punition ay mbugal yu tar moom it ñu tëj ko ngir fayul ñooñu ba ni mu gaañoon voilà di ko teg ay ay ay ay punition ba ni mu faatoo moom mooy bii dafa dafa dafa dafa lan dafa échoué mais après nag am na bu terrible bu ñëw ñoomin xajjaaj bi ñëwee ginnaaw gi ñoom bañ ñëwee ñoom dañoo saccagé nag laa nekk dóor fay man jan yàq sawaay <laughs> ay catapulte lañ tóor foofu ba tasaare kaaba gi saway ndax nee nañ seydna Abdullah ibn Zubayr lan moo tax mu koy defaraat mu toj ko di ko defaraat ñu delloo ko nam meloon ci lañ ravagé Médina jamonoy xarrat faagaa galaale gaaya saxaaba yu bari ñu daal di leen faat mais seen première opération bii dafa échoué voilà sauf que jamono yooyu moom yaakaar naa ne xalaatuma fo yaakaaruma ne loolu dina am bés sax ñu koy bu dul di ko tudd nii léeg-léeg mais bu siira bi jeexee insha allah moom ci lañ koy yemale pas siiratul xulafaa sax bon comme que def nañ seen tarjama mais du dara du dara loo xam ne une heure de tarjama <laughs> loolu xam nga ne loolu ce du tout ça mais bon jamono jooju soxla na nag ak a soxla seetaat càllale yi ndax kàcc yu bari yu nit ñi nettali foofu la jóge waaw waaye buur yàlla daal moo xam nu mbir yi mujje waaye kon xoolal teggin yu rëy yi Seydina Abu Shurayh wax izan lii malgré ñu mel nii jiite la mu ne ko izan lii ayyuhal amir waaw permettre ma yow njiit bi ma nettali la wax joo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam de moo ko wax ba mu ubbee màkk ca suba ga loo xam ne samay nopp dégg na ko takk sama xol takk ko ba mu koy wax maa ngi koy gis ba mu koy wax moom alayhi salaatu wassalaam gis nga boroom xam-xam loo am lu njiit man a mel bu wax dëgg jotee wax ko dëgg fan lay mujje loolu bay na ya day loolu buur yàlla mooy xool waaw loolu buur yàlla mooy xool mais yow waxal waxu dëgg te buur yàlla tax danga def ko ci ay teggin gis nga idan lii permettre ma ndax xam nga bari na ñoo xam ne dañuy def ay duruus wala ñuy waaraate mais teggi ni moo des moo tax seenum jàngale lu mu am am solo ñu bari duñ ko déglu ndax dafa vulgarité da cee bari booy wax ñu naan dëgg rek laay wax jaar ci loolu du dëggu loolu du dëggu soo soo ko soree dëggu gaa yi ñoom gaa yi ñoom kuy wax lu ko neex ak kuy kuy kuy wax lu tàng ñoom lu ku tàng lañuy wax ju tàng nii lañuy jaawale dëgg loolu soo ko soree dëgg nit wax du lawet mën na nekk ki gën a dëggu ci nit ñi waaw dëggu du ji ay fu ay yuuxu ci kaw ak xonqali bët di defi geste loolu tëdd loolu du taxul ñu naan dëgg ñu naan ak ñàkk caaxaan alors que caaxaani kese la Sénégal moom daanaka ku naan kii ak ñàkk caaxaan boo seetoo ñoom dañuy jaawale waaju tàng nii waxam tàng ak koo xam ne dafa ñàkk caaxaan lañuy jaawale yooyu nag duñu benn kon mu ne ko idan lii permettre ma yow njiit bi ma nettali la kon wax jooju bu keroog bi ko yonent bi alayhi di wax ca subaay bañ ubbee ci Makka mu ne innahu hamida wa athna alayhi mu ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam di dafa sant buur yàlla wa athna alayhi daldi koy bàkk ci li nga xam ne moom la yelloo moom suñu boroom subhaanahu wa ba pare mu ne inna makkata xaramaha allah walam yuxarrimha nnaas mu ne buur yàlla de mooy ki nga xam ne moo ñoŋal makka moo ko def sanctuaire du nit ñi nag ñoo ko def lii gisoon nañ ko ci riwaa imaam ibn Isaaq bi ci jataay bi weesu falaa yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxiri an yasfika biha daman wala ya'duda biha shajara wala wala ya'duda biha shajara mu ne yellul te daganul daganul ci benn koo xam ne dafa gëm buur yàlla gëm bés pénc mu fiy tuur deret wala ya'duda biha shajara te tamit daganul ci mu fi dagg garab fa in ahadun taraxasa li qitaali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqulu lahu inna allaha adina li rasulillah li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa lam ya'dhan lakum mooy même discours bi la ndax même tàll bi la tuuti rekk moo ci am différence mooy fa xamidallaha wa asna alayhi voilà mu ne kenn du fi tuur daganul ci kenn ku dagale ku gëm yàlla gëm bés pénc mu fiy tuur deret wala mu fiy dagg garab mu ne bu kenn nag utep di laaj am permission naan day di di jéem a tegtaloo di jéem a permettre boppam naan parce que yonent bi salaam kat mas na fee xeex faqulu lahu nee leen ko inna allaha adina li rasulillah sala li rasulihi nee leen ko buur yàlla moo permettre ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam walam ya'zan lakum te permettre leen ko yéen wa innama ta am li am ba des mooy udina lii sa'atan min nahar man dañ ma permettroon dañ ma ci permettre benn waxtu mooy benn waxtu nag bu une waxoon nañ la ci début jour bi la commencé woon ba waxtul asri ci loolu lañ ma permettre woon ma xeex fi waqad aada te dellu na xormatuhaa ormaay dëkk bi makka ka xormatihaa bil ams al yawma tey ka xormatihaa keem ni nga xam ne noonu la ne woon sanctuaire comme ormaam gi ormaam gi ni nga xam ne noon la ne woon démb xorma gi ba pare mu ne wal yuballigh ash-shahidul ghaib ki nga xam ne moo fekke na jottali ki nga xam ne dafa absenté newu fi fa qiila li abi shurayh loolu la wax kon yonent bi aleyhi salaatu salaam lii la xutba moom lañ gisoon jotaay bii wees fa qiila ñu ne abu shurayh ñu ne ko maa qaala laka amr waa bi nga ko waxee loolu mais lan la la ci tegal hmm? ana lan la la lan la la tontu moom <laughs> quelle était sa réponse lan moo nekkoon réponse am mu ne mu ne xoolal qaala mu ne Amr de lii la ma ci tegal ana a'lamu bi la yu'izu 'asiyan wala farran bi damin wala farran bi xurba mu ne nee na li ma ci tegal de lenn la ana a'lamu bi dhalika minka ya aba shurayh mu ne ko Abu Shurayh man maa la gën xam lii ngay wax yaa Allah wallahi huwa yakdib wat naa ci yàlla ne day kàcc wax na lu amul moo tax imaam Ibn <laughs> <laughs> xam nga imaam Ibn Hazm moom <laughs> xam ngeen ko xam ngeen imaam Ibn Hazm <laughs> non foog naa loolu mooy mooy mooy kiiwu zahiri yi waaw njiitu zahiri yi mooy après imaam Daawud az-Zahiri Daawud ibn Ali taalibe imaam Isxaaq ibn Rahawayh la Euh, ginnaaw moom quoi ki nga xam ne vraiment buñ naan ngiru zahiri yi sax moom moo tax ndax moo ko dekkil vraiment moom imaam <laughs> Ibn Hazm imaam Ibn Hazm ne rahmatullah la karamata li latimi shaytani yakunu a'lama min sahibi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam <laughs> bi muy commenter wax ji mu ne la karamata amul benn benn teraanga li latiimi shaytaani ki nga xam ne moom shaytaani ko mbéj moo ko ëf Amr ibn Sa'id nan la mën a waxe boobu mi nga xam ne shaytaani ko ëf mbéj ko téye ko yakunu mu nekk alama di gën a xam min saaxibi rasulillah saxaaba bi yonent mi alayhi salaam Abu Shurayh mu ko maa ko gën a xam naan ko Eh? ana a'lamu bi dhalika minka ya aba shurayh mu ne la karamata li latimi shaytani an yakuna a'lama min sahabi min saha min sahibi rasulillah voilà lii la mooy amul lu mooy dewle du amul amul mooy li imaam Ibn Mas'ud waxoon rek ne inna allaha axtaara asxaaba rasulillahi yawma axtaara rasula sallallahu alayhi wa sallam mu ne buur yàlla imaam ibn mas'ud radiyallahu anhu dafa tànn saxaabaay yonent bi alayhi salaam bés ba mu tànnee yonentam bi alayhi salaam la tànnal ñoo la tànn xool ci nit ñi moo tax mu ne hum atqan naas ñoo gën a ragal yàlla ci nit ñi te ñoo ci gën sellale gin cee leerle xol waaw ak lam ca teg yépp moom ibn ummi abdir radiyallahu taala anhuma mooy yonent bi alayhi salaam moo tax <laughs> saxaaba yi en fait euh, bon ku xamul xamul juhalaa yi ci réew yi ay waay waay yàllal jahala gars yi yaa jahalata qarn euh, qarn euh, euh, kii bi ñu ne suñu siècle bi te yàgg nañu wax ah, avant xamuñu ne saxaaba yi radiyallahu anhu suñu boroom bi mu tànnee yonent bi alayhi salaatu salaam mu nekk ki ko gënal ci lépp mu tànn ko def ci moom loo xam ne defu ko ci mbindeef du malaayka du leneen du jinne du nit ba mu ko tànnee la xool ni gën ragale yàlla gën leer xol gën a baax mu tànn leen yonent yi alayhi salaatu salaam def leen ñu nekk ñi nga xam ne ñooy ànd ndoowam Allahu gin leen xam ëpp xam-xam ci xeet bi la <laughs> mu yaral leen boppam def ci ñoom li nekk ci ñoom daraja yi am du ci ñoom waaye ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la moo tax ñooñu ku leen xamul ku leen xamul rek mooy jàpp mooy jàpp bu ñuy wax saxaaba yi ngay ennuyewu ah way saay nag na tudd sëriñ bi way na tudd Demba ba léegi tuddagul Sàmba kooku mooy kooku kooku kooku kooku yal na ko yàlla gindi te gindi yal nañu yàlla gindi te gindi ko wallahi law alima lama qaala hada bu xamoon doonu loon wax lool de doonu loon wax lool Demba moom muy wax ak Sàmba nu seen wilaaya tol gisuñu poussière kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu awliya yépp yi ma a jaar ci kaw suuf boo leen dajalee ñoom ñépp waxuma nga jël kenn teg fee jël naan kii non ñoom ñépp nga plus leen kenn nga plus leen ñoom ñépp seen ensemble bopp jegewul fiftinu benn peppu karawu benn saxaaban jegewu ko Allahu akbar ñoon ñooy ñi nga xam ne soxlawuñu amuñu maqaama kenn du leen wax naan moo tax kenn du fi nekk naan ay wilaaya sàngam lañ taxawee déedéet taxawewuñ ci yooyu ñoom dañoo hors classe lañu hors série hors série nag bokkul ci bu ngeen di classer seen série yi classer leen leen fee moo tax imaam Ibn Hazm ne la la karaama li la timi shaytaan xoolal abu abu kii mais sa mais c'est grave mais ça c'est grave xoolal ma laaj li Amr ibn Sa'id wax ana a'lamu bi dhalika minka ya Aba e Shurayh man maa la ko gën a xam lii ngay wax waaw xam nga lii lépp duy teggin mooy njiit bu waxee rek nga xam ndax kii boroom teggin na walla déet waaw ndax yar nañ ko walla déet am na yar wala déet président boo xam ne ci saaga la dëkk lu mu wax wax moo bu vulgaire xamal ne kooku matul li mu doon mooy même bu doon ne xamoon na lii même nit ki ëpp xam-xam mais léeg-léeg mais loolu mooy lépp di dem fenn ñuy jàngale loo xam ne xam nga ko mais est-ce taxaw bàyyi ba waa jox nga ne ko non lii xam naa ko ko wax wala balaa wax nga ko nga mottalil ko phrase bi ngir wan ne yow xamoon nga xadis boobu lool lool mooy teggin lool ku saytaane jay moo koy def ku saytaane mbéj ëf moo lay moo koy def moo tax imaam ibn Hazm wax loolu kon Abu Shurayh ne ko no euh, euh, Amr ibn Sa'id al-Ashdaq ne ko yaa Aba Shurayh ana a'lamu bi dhalika minka maa la gën xam lii ngay wax waaye nag dinaa la yëgal lenn inna alxarama laa yu'idu asiya gis nga Makka Makka li muy liñ koy ñoŋal ñoŋal li muy ñoŋ ñoŋ ñoŋ laa yu'idu asiya du fat du làq ab moykat wala faaran bi demin du làq du sang du sang du du du koo xam ne dafa rey nit daw dugg fi walla faaran bi xurba du càggante ne koo xamante ne nii dafa sàcc ñëw daw dugg fi ñoo ñépp kenn la kenn ci ñoom ladul dul protéger lool la lool la tontu loolu la tontu yàlla la moom am na ci yenn riwaay Abu bi awaa jaay eh, eh, bi waxee loolu moo ah bon <laughs> bi mu waxee li mu wax mu wax mu dem yoonam gis nañ ci riwaay imaam Ibn Sa'd bi da man nag bi mu waxoon Amr ibn Zubayr man maa fekke woon yow fekke woo woon te yonent ma lay saar saam nag dafa waxoon ñu jottali man nag jot ñi ko ñi fi ñi ko fekke nañu jottali ñi fi newul man nag jottali naa la fa fa fa fa fa fa xoolal yàgg si mbir xoolal rek lu mu la neexee nga def man en tout cas def naa li ma waroon mooy jottali naa la allahu akbar kon loolu la Seydina Abu Shuraih daal wax jàngalaale ñu ci ñun xadiis bi nga xam ne moom la xutba boo xam ne yonent bi aleyhi salaam def na ko keroog ca suba yi fatxu makka zaadaha llaahu tashrifan wa takrima xam nga wax ci muy wax nii naan du du du du euh, màkka du du du nëbb koo xam ne dafa moy ñoom Seydina Abdullah ibn Zubayr lañ ci jublu dañoo jàpp ne dafa moy nax lan parce que portewul allégeance jaayantewul ak xalifa bu bees bi mais loolu dañuy wax lu leen neex kese da de mais wax na dëgg lan moo tax ñu bëgg koo forcer ci lool ci loo xam ne moom saxaaba bi mu tol gis na ne lii dem warula la demee nii ah mooy euh, loolu ak woote wala loo xam ne demewul noonu kan la kan la rey est-ce que dafa rey daw dugg fa ah non kan la sàcc moom Seydina Abdullah ibn Zubayr ndax dañ ne usurpateur la waaw dafa usurper nguur gi di wootewu nguur goo xamante ni nii ah moom amu ko mais loolu lépp xam nga ne loolu am demewul moom moo tax seen lii mii bañ demee dafa échec mais ba ñëwaat nag échecul léegi nag Seydina Abu Shurayh pour jeexal ci ay mbiram radiyallahu taala anhu moom kon moo nettali xadis bii muy xadis bu siiw nga xamante ne dañ koy ci boroom xam-xam yi dañ koy tudd surtout yi ñuy tere makka ku faray ku dagg garab euh, yooyu yépp ay masala la yoo xam ne euh, ci xadis bii dañ ko ciy jële ak wax ji nga xam ne mooy boroom xam-xam boo gisee koo xam ne comme niñ ko waxe léegi li muy def du noonu nga man ko laay biir ak ay teggin gis nga ay waxam ni mu simple ak ni nga xam ne noonu la baree kawe ci ay teggin waaw loolu la de waaye liñ ko tontu bañ ko tontoo it tontu bu bu bu ñagas merul waaw xam nga loolu it benn affaire am na ñoo xam ne dinañ def première partie bi mooy dinañ jottali mais sauf ko amuñu xolu muñ buñ leen bu ñu jottalee gis gaa yi deful liñ wax ñëw wax wax na lii dafa xaraam ndax yonent mi alayhi salaatu wasalaam lii lislaam da koy ragal leen yàlla gaa yi faalewuñ leen di leen reetaan day mer ci saase waaye loolu jaru ko est-ce que laajaan nga sa bopp est-ce que du yow ni nga ko jottalee mbir yi comme la yonent ma alayhi salaatu wasalaam waxoon ba mu jógee Taayif ne amaana moom ni muy ni mu jottalee la alors que wallahi summa wallahi wallahi summa billahi summa tallaahi wallahi ni mu jottalee noonu la gaaye gaaye doyoon waar rek gaaye doyoon waar rek nii yow mii ñëw di indi la bon parole di waar gaa yi est-ce que yow remettre nga sa bopp en cause ne mais man est-ce que ni ma koy defee baax na est-ce que li tax gaa yi nanguwuñu du ci man loolu war nga ko xalaat bu ko defee loolu day tax doo mer Seydina Abu Shurayh meru jottali naa daal man maa fekke wu ngeen fekke wu dañ maa waxoon ma jottali def naa mu def ko jaanam wàcc mu dem toog am na ci riwaay yoo xam ne ne après dafa dem ci ay ñoñam waaw daal di fay toog léegi moom nag ah, seydina abu shurayx moom nag medinatul munawwara googu mu doon waxi wax ji kii ñoom amr ibn sa'id al ashdaq fa la génn àddina moom seydina abu shurayx l'an ci gàddaay yonent bi aleyhi wassalaam ci la génn àddina foofu ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ah loolu mooy li gën siiw mais am nañu ne noo am na ñoo xam ne wax nañ lu wuteeg lii mais li gën siiw mooy ne l'an 68 ci la génn àddina moom seydina abu shuraih madinatul munawwara ala saakiniha ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ah radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi wa ja'ala aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa léegi xam naa nag ci jotaay bii di ñëw kon li ñu dese mooy dañuy gis xadiisu Seydina Abdallah ibn Abbas boo xam ne day wax tamit keroog yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yoo xam ne daf koo tere Makka ñu ngi ci saxiix yoo xam ne soriwul ak lii mais daf ci am information yoo xam ne amul ci yii moom Seydina Abdallah ibn Abbas daal di koy solo euh, ci xutba yooyu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam defoon keroog fatxu Makka